wa li tariqatil faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du qaala sayyidi al-imaam Salahuddin at-Tijaani radiyallahu anhu wa anna bihi alaa taraahu yaquulu sallallahu alayhi wa sallam fil kanz al-awwal hmm, fi umuum ar-rahma alaa taraahu yaquulu sallallahu alayhi wa sallam aadamu faman duunahu tahta liwaa'i walaa faxr layta sha'ri hal yasilu ila man yakunu tahta liwa'i muhammadin sallallahu alayhi wa sallam shay'un min ash-sharr ma hadha dhanni bi dhalika as-sayyid al-'azim al-qadr euh, kon ci fi ñu yemoon ba tey ci wàllu ci wàllu maanaam al-kanzul awwal bi ba tey ci kunuzul euh, al-kunuz al-ashara ci umumur rahma euh, ci liñ doon gis ci jotaay yi weesu yépp ci wàllu googu yegg si woon nañ kon waaw léegi dafa am ay question xanaa ah kon euh, yegg si woon nañ fi nga xamante ne foofu lañ doon waxee ne yent bi sallallahu alayhi wa comme moom mooy rammukat bu mag moom mooy sa ki nga xam ne mooy rammukat bu mag bi sallallahu alayhi wa sallam te dañ ko yónni mu nekk yërmande ngir mboole mbindeef yi kon euh, bul njort mukk ne yërmandeem daf koy jagle rek ci jullit ñi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy way gëm yi waaye ne dana ramm mboole mbindeef yi loolu nag dëgg la comme ni nga xam te ne noonu lañ ko gisee ci xadiisu euh, ci xadiisu Hmm? shafaa maanaam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu yowmal xiyaama dana ràmm njël mboole mbindeef yi waaye euh, ràmm googu nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne daf koy ràmm te mboole mbindeef yi dugg ci biir maanaam mooy ngir ñu àtte leen maanaam ndax bis boobu nit ñi dañuy nekk ci coono goo xam ne ak xat-xat goo xamante ne xat-xat gu tara tar la yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom subhaanahu wa ko pour moom maanaam bu boobaa euh, mbindeef yi maanaam nit ñi bu ñu wëree ci yeneen yi alayhi salaam di laaj di laaj di laaj ba ñëw ci yeneen bi sallallahu alayhi moom moo naan ah place bi moom man mii maa ko moom keneen moomu ko maanaam mooy place bu ràmm boobaa day daal dem sujjóot ci rono arash nee na borom bi subhaanahu wa ta'aala ma ay cant yoo xamante ne xaw ma ko jamono jiinu ne waaye booba laa koy xam nee na ma sant borom bi subhaanahu ci sant yooya Euh, ñu ne ma jugal ñoo comme yaa Muhammad sal tota ishfa tu shafa jógal yow yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam laajal ñu jox la nga ràmmuloo ñu ràmmuloo la boo tax bu boobaa day daal di ñëw ràmm mboole mbindeef yi loolu ñu taxawal àtte gi kon loolu dàqontewul ak leneen li nga xamante ne moom mooy rot ci alxuraan li wax maanaam ci mbiri yéefér yi ak yu mel noonu mooy te continuer ba tey ci lancé ba parce que dañ ne woon lépp loo xamante ne am na ci biir wax ji rek maanaam dañu koy gis ne maanaam day dugg day wane yaa yaatu yërmande borom subhanahu wa ta'ala ak ni nga xamante ne noonu la matalee mbir yëpp waaye comme masala bi zawqi la tamit du tere ñu koy delloo si tout le temps ci cadre boo xam ne ilmi yàlla doon parce que euh, comme cadre zawqi bi dafa nekk loo xamante ne du ñëpp la concerné euh, looloo tax wax jooju mënuñu ko bàyyi noonu mu mel ni mbir mi ilmi yàlla maanaam parce que bu boobaa day mel ni ne elmiya la day mel ni domaine xam-xam maanaam xam-xam kese la loolu moom moo tax tout le temps li nga xam ne moom mooy zawqiya dinañ ko wax waaye côté bi nga xamante ne mooy elmiya bi mooy li nga xam ne moo aju ci domaine xam-xam bi tamit maanaam nga xam ne loolu moom moo concerné concerné li ëpp ci mbindeef yi wala daanaka euh, ñëpp ba mu des ñu néew a néew ñi nga xamante ne ñoom la zawqiya bi concerné bu boobaa ñooñu noonu bu boobaa loolu faw ñu di koy indaale saa su nekk looloo tax. à chaque fois que ñu indi wax yi nii ñu indiwaale commentaire bi nga xamante ne moom moo ci yelloo ngir bañ a euh, jox mbir yi maanaa boo xamante ne maanaa bu wéradi la ci buntu xam donte ci buntu zawq maanaa boobu day wér euh, maanaam euh, mu ne alaa taraaw xanaa gisoo ko moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaqul mu doon wax naan moom sallallahu alayhi wasallam aadama moom aadama fa man duunahu ak ñi nekk ci ronam yëpp ak ñi nekk ci suufam yëpp maanaam ak ñu dul moom mën naa nekk tamit loolu taxtar liwaa yi sama ronug raaya la ñuy nekk maanaam drapeau boobu muy tuddee liwaa ul hamd wala faxra te puukare taxul mu wax sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu xam nañ ko ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne maanaam moom nit la ko maanaam day wax te du du du du du duy puukarewu danay wax nag ngëneel yi ko yàlla defal loolu euh, bu ñu xoolee par rapport ak li ko yàlla defal li mu tudd ci ngëneel li ko yàlla defal lu néew a néew la bu ñu xoolee dëgg-dëgg la mu doon fa yàlla la mu tudd lim ci nett li mu li nga xamante ne moom la maanaam moom la may mbindeef yi xam ko ci moom loolu néew a néew a néew la loola tax wax jooju nga xamante ne moom la euh, imaam al-Busayri waxoon radiyallahu ta'ala anhu fa mablagul ilmi fihi annahu basharun ah wa annahu xayru xalqillaahi kullihim ne loolu maanaam li gën a màgg ci xam-xam maanaam mablax maanaam liñ mën a jote ci xam-xam yépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy annahu basharun mooy ne mbindeef la maanaam mais loolu maanaa la boo xam ne tegtaliwut yamuk yamul ci yamuk mais maanaam nit la rek comme ñun parce que bu doon loolu rek la moom loolu moom du lu ëpp li ñuy xam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que loolu ñépp xam nañ ko mais maanaam moom mooy ne nit ku mat la maanaam dëgg-dëgg ak mboolem li ñuy mën a wax ci nit ne kii ne kii mooy maanaam ni nit ku mat nii la mel ak mboolem secret yàlla denc ci moom ak mboolem xaqaayiq yi ak mboolem yi nga xamante ne ay leer la yi nga xamante ne moom la incarné moom la jël dajale ko ci boppam ba nga xamante ne mboolem yeneen yi alayhi salaam lépp lu ñu yor maanaam ci biir cadre boobu lay dugg. loolu li nga xam ne mooy sang xalifa yàlla dëgg ci kaw suuf bi nga xam te ne mooy kilifa yu malaaka yeeg mu nekk kilifa yeneen ci yàlla sa sam nekk kilifa yi lépp lu ci univers bi dara lu daw lul ci moom lay jaar loolu noonu bu ñu ko xoolee en tant que nit kooku nga xam ne moo mat mooy nit ku mat kooka sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy li ëpp li ñu li ñuy xam ci moom maanaam mooy li daye mais sinon am na beneen xaqiqa réalité boo xam ne nekk na ci moom yent bi sallallahu alayhi wa xam ne dafa làqatu ba laqatu euh, am na ñenn ñu ci am luñ ci mos mais dëgg dëgg dëgg li nga xamante ne moom la yenn bi saa salama nekk dëgg dëgg dëgg kenn du ko xam maanaam dafa nekk loo xamante ne dafa ëpp euh, xel yi ak xalaat yi moo tax boo xoolee même bayit boobu maanaam même waxin wi bu euh, xam nga imaam al Busayri radiyallahu ta'ala bi mu ko waxee ba yegg si foofu si yent bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam moo ko yeggaleel ne ko fa wa annahu xayru xalqillahi kullihim te xamal ne moom yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi mooy ki gën ci mboolem lu yàlla bind ñoom ñépp nag euh, wax jooju maanaam loolu mimie la mais am na beneen xasida bu Cheikh Ahmadou Bamba bind radiyallahu boo xam ne boobu ra'iya euh, moom ci boppam bind na même tàmbali bayit comme ni ko imaam al-Busayri radiyallahu anhu bi mu naan fa mablaghul ilmi fii annahu basharun wa annahu duunahu aqlun wa afkaaru maanaam nga gis ne maanaam boobu raayi la ne yent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, maanaam mooy nit kooku noonu nga xam ne moom mooy li dayoo ki nga xam ne moo daj dajale lépp di ndaj dëpp li euh, di ki nga xamante ne moom mooy ki ki dajale mboolem secret yi mboolem xam-xam yi mboolem mat yi mboolem lépp te loolu mooy li gën a màgg li ñu xam ci moom nekk kilifa mboolem yeneen ci yàlla sa salaama nekk nga xam ne malaaka yi sax ci moom la ñu jëlee seen leer et cetera waaye nag yamul foofu waaye wa annahu duunahu aqlun wa afkaaru waaye maanaam euh, yonent ay mbiram dafa nekk loo xamante ne xel ak xalaat rek ak xalam maanaam ak muus bari maanaam réflexion mënut a may nit ki man maanaam nga mën a xam mooy nga mën a agsi ci moom maanaam mboolem xel yi aql mooy xel. ak mboolem afkaar yi maanaam xalam yi réflexion méditation yi mënuñu euh, dañu limité dañu fi ñu yam dafa limité trop par rapport ak fi yent bi tàmbalee moom sallallahu alayhi donc loolu moom moo tax euh, euh, ñaar yooyu lu mat bàyyi xel la maanaam dafa côté bi nga xamante ne foofu lañ mën a xam te loolu mooy li nga xamante ne moom dayoo foofu la mën a am mais mu am côté côté boo xamante ne loolu moom suñu xel suñu xalaat yi mënuñu fa yegg Euh, loolu nag moom mooy ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci li nga xamante ne moom mooy li mu feeñal ci ñun imaginer li mu feeñalul ci ñun li nga xamante ne loolu euh, euh, nit ñi mënuñu ko sax imaginer waxuma laa di ko xalaat te loolu loolu loolu loolu moo tax yenn saa salaam buy wax ci maanaam mañ yi ko yàlla may loolu puukariwu moo tax mujj léeg-léeg euh, mu yokk ci baat bi ne wala faxra vraiment puukarewuma maanaam mooy su ma doon puukarewu wax wane dëgg-dëgg li ma yàlla may maanaam danaa wax leneen lu gën a garaaw lii lépp voilà te ci biir loolu mooy nee na maam Adama alayhi ci lu tuuti jàngal ci boppam sallallahu alayhi nee na maam ak mboolem yeneen yeneen yi alayhi salaatu salaam ñëpp ñëpp ak seen njaboot ci sama ronu raaya la ñu ne sama ronu drapeau bi bi la ne. parce que maanaam euh, mooy bannière voilà bannière ci suuf sama sama suufu tànt boobu la ñëwee parce que képp ku ci ñëwut sa affaire du baax voilà loolu moom mooy muy àdduna muy àllaxira yonent bi sallallahu alayhi képp koo xam te ne dawoo ci ronam nekkoo ci ronam rek sa affaire moom ak baax maanaam ak baax moom da ngaa tàq ak moom tàqal ko moom. Euh, kon xadis boobu axrajo solo ko mu ci nodd Ahmad Abu Ya'la an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma marfu'an maanaam mu yéeg ba ci Yonent bi sallallahu alayhi waa imam Ahmad tamit a tirmidhi solo na ko saxaaw te wéral na ko Ibn Khuzaymah ibn Jarir ibn Mardawayhi ibn Majah ñoom ñëpp solo nañ ko an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala wa ibn Mardawayhi wa ibn Mardawayhi an Anas ibn Malik radiyallahu wa bi lafz maanaam ñëwee naat ci yeneeni kàddu mooy kàddu waladu aadama kulluhum taxta liwaa yawmal qiyaama doomu aadama yi ñoom ñëpp sama ronu raaya la ñuy nekk yawmal qiyaamati xadis boobu ci riwaaya ci baat yooyu axrajo solo nak ibn Asakir rahimahullah an Xuzayfa te mooy ibn al-Yamani radiyallahu anhu wa hasana wootee xadis bi jàpp na ne maanaam xadis bu wér la ci maanaam bu rafet la as-Suyuti al rahimahullah wa bi lafsi ñëw tamit ci beneen riwaaya xadis bi ma min waa ma min ahadin illa wa huwa taxta liwaa yawmal qiyaamati yantaziru faraj maanaam maa min ahadin amul kenn kenn kenn ci mbindeef yi illaa lu dul waxuwa lu dul ne moom taxta liwaa waaye day nekk sama ronug raaya yowmal qiyaamati bisu taxawaay bi yan taw yan taw muy néega di ko alfaraj fajub aajo ah boobu maam ci kàddu yooyu axrajoo solo na ko xaakim am imaam rahimahullah nay saabur saxaawa te wéral na ko ala shartu shaykhayni ci shartu ñaari sëriñ yi mooy imam Bukhari ak imam Muslim rahmatullah an Ubaadata ibn Saamit radiyallahu ta'ala anhu wa bi lafdin ñëwee na tamit ci beneen kàddu moom mooy aadamu taxta aadamu taxta liwaa yawmal qiyaama aadama sama ranoog dara drapeau lay nekk yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba xadis boobu tamit axrajahu solo na ko Ibn Asakir Ah, an ummul mu'minin jël ci ndey way gëm ñi te mooy as-sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha dégg kon kon xadis boobu mu ne layta sha'ri waaye aka neexoon ma yëg hal yasilu ndax dana jote ilaa man ci koo xamante ne yakunu dana nekk taxta liwaayi Muhammad ci ronuk drapeau raaya Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam shay'un dara mina sharri ci lu bon. maa hada lii nekkut zanni ci sama njoot sama njoot bi zalika sayyid ci boobule sang al-azim al-qadar bi da dayo daraja maanaam nekk ci ronu yent ba pare sallallahu alayhi wa sallam dara lu bon di la dal moom loolu loolu du luñ rafet lu ñu mën a njort ci yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dégg nga <coughs> ama tara xanaa gisoo ilaa qawli ci waxam boobu moom yent bi sallallahu alayhi ci xadis bu wér ba ne anna allaha buur yàlla kat wa'adahu dig na ko fii ci xadis booba bu ñu xoolee bi salaasi xasayaatin ci ñetti tibb maanaam ñetti tibb xadis euh, boobu di wax ci ñetti tibb yi mooy la wax ci nodd ba mën a an abi umaamata mooy al-Baahili radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na sami'tu dégg naa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndawal yàlla le sallallahu alayhi wasallam yaqulu muy wax ne wa'adani dig na ma rabbi sa borom an yudxilal na dana dugal aljanata aljana min ummati yi ci sama xeet sab'ina alfan juróom-ñaar fukki junni man juróom-ñaar fukki junni nit laa xisaaba déet ak caytu alayhim ci seeni mbir waral leen maanaam caytu mooy audité kenn du leen audité duñu leen laaj compte wala azaba du caageen mbugal maa kulli alfin waaye dana ànd ak képp koo bépp junni bu nekk sab'una alfan juróom-ñaar fukki junni wa salaatu xasayaatin ak ñetti tibb min xasayaatihi ci ay tibb moom borom subhaanahu wa ta'aala ñetti tibb ngeen tibb ak sàq sàq voilà sàq ah voilà xadis boobu rawaw solo nag ibnu Maaja rahimahullah wa Tabaraani moom Tabaraani fil Kabir ci moo jamal Kabir wa moom Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah solo na ko wa qaala mooy al imaam al-Hafiz ibnu Hajar al-Haythami rahimahullah bokkut kan al bi bind Bulughul Maram bi ñuy jàng bokkut ak kooku danga xaafis ibn Hajar al-Haytami rahimahullahu taala moom nee na xadis bi rijaalu ahmad góor ñi nga xam ne ñoo nekk ci càllalay bi imam ahmad solowee xadis bi wa ba'd asanid ak lenn ci as càllalay wa tabaraani ñoom ñëpp rijaalu saxiix la maanaam ay góor la ñoo xam ne dañoo nekk ci xadis yu wér yi maanaam ñoom kon ñu wér lañ an abi umamata al radiyallahu taala anhu ñoom ñëpp kon solo nañ ko jële ko ci moom wal baghawi imam al baghawi tam solo na ko wabnu najjar rahimahullah wabnu ñoom ñëpp an abi sa'id ñoom az-Zuraqi radiyallahu ta'ala anhu wa Tabaraani moom Tabaraani solo na xadis bi tamit an Uqbata ibn Abdullah as-Sulami radiyallahu ta'ala anhu wa Tabaraani moom Tabaraani solo na xadis bi rahimahullah fil Kabir ci mu'jam boobu nga xam ne al-Kabir la wal awsat ak bi ci digg bi ci des wal mu'jam al-awsat ñoom ñëpp an Abi Sa'id al-Ansari radiyallahu ta'ala wa qala al-Haythami imam al-Hafiz ibn Hajar al-Haythami rahimahullah nee na rijaaluhu thiqaat góor yi nekk ci xadis bi ñoom ñëpp ñu wóor lañu léegi kon loolu am na maanaam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dana dugal lu toll noonu ci àjjana ci xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne wasdan waaye la ñuy njort bi yii ci moom mbuur yàlla taalaa aji kaw ji annal insana naka nit ñëpp wal jinna ak jinne bi aj maxeem ci mbooleem seen doona xasiyatin ñoom ñoo gën a néew benn tibb dong benn sàq rek min xasayaati ci sàqu yadallaahi loxol yàlla buur yàlla ba almalik moom mooy mooy buur bi nga xam ne alxafaar mooy jéggalaakoon bi maanaam yàlla moom benn tibbam dong maanaam nit ñeeg jinne yeeg ñun ñëpp xaj nañ ci waxuma laa ne ñetti tibb <laughs> ah waaw loolu day maanaam day tax maanaam day yaakaar lu ndax ne ku ne xaj na ci ñetti tibb yooyu maanaam lu ma doy waar xanaa xëy na bu ñetti tibb yi ca ñetteelu tibb boo xanaa bu bu lu ma doy waar doy waar war naa mën a bokk ci ñetteelu tibb ba ah. donte ca ah voilà loolu daal ku ne war mën a yaakaar ni daal yërmandeeg yàlla dana ko yegg dana yegg si ci moom. Hmm. mais sëñ bi mu ngi waxu kii bi affaire ci dugub nii. Hmm. ba nga ba defee noonu calcul bi. mais kon si bi day kenn du duggu safara parce que nit yi du tollu noonu en fait. instant yii seen milliards kese la am. ah mais bu fekkee ah. lañu mais. waaw ah. mais boo 70 yooyu ñu multiplier ko encore par 70. 1000 70 000 70 000. waaw mais duñu mat loolu ñun duñu mat loolu ba. àdduna <laughs> bi ñaata milliards dana la am. ah mais jinne ah, mais même mais même maanaam même budul loolu yàlla kenn du ko natt maanaam loolu moom mooy plus 60 plus ñetti tibb yi maanaam loolu la ak ñetti tibb yi. mais moom dafay wax ne bu fekkee dañ jël loolu noonu yëpp. waaw kon kenn du safara. waaw waaw waaw waaw non xam nga safara moom yàlla bindu na ko te nee na dana fa yóbbu ay nit. voilà loolu moom maanaam bu dee côté ilmiya parce que yow li ngay wax nii côté saw zawqi la rek maanaam yow nii ngay wax nii mooy sa njort gu rafet gi ngay demee te loolu moo baax. maanaam ñi ngay demee ci diggante sa borom jàpp ne daal vraiment yërmande yaatu na nangam nangam et que vraiment lii lépp lépp lépp nii mu toll nii moom vraiment kon kenn du dem safara alhamdulilah nangam loolu njortu gu rafet googu ci borom subhaanahu wa ta'aala lu rafet la lu baax la sauf que ci côté xam-xam tamit dafa am beneen côté exigence bu mu laaj maanaam mooy nga comprendre que ni effectivement tamit que yàlla moo bind àjjana moo bind safara ni mu diggee te dafa dikk sax ne day feesal safara ci ay jinne ak ay nit ñoom ñëpp loolu am na jahannama minal jinnati wan naas ajma'in loolu moom noonu noonu la ko waxee te mënuñu ne alxuraan day day wax wax ji teggeel voilà maanaam donc loolu yëpp tam ay mbir la yoo xam ne lu mat a bàyyi xel la waaw voilà moo ta wayu ay yidu dana dëgëral zanna naa suñu njort hadal xadis bi la xadis almarwi bi xam ne solo dañ ko anas ibn malik mooy ibn malik radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na qaala rasulullah yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam nee na inna allah li wér wóor ma buri allah azza wa jalla maa a na waadani dig na ma an yudxila ci mu dugal aljannata aljana min ummati sama xeet arba'a alf maanaam ñeenti téeméeri junni cent mille fa qaala mu daal di wax Aboubacar Seydina Aboubacar radiyallahu anhu daan ni zidna ya rasulallah dolli ñu yow ndawal yàlla le sallallahu alayhi ne wa hakaza ak nii wa jamaa mu dajale kaffawu ñaari maanaam tenqam yi daan ak nii qaala mu ne ko zidna ya rasulallah dolli ñu wax yow yonent yàlla bi sallallahu alayhi mu ne wa qaala mu wax ne wa hakaza ak nii fa qaala Omar Seydina Omar radiyallahu anhu daal ni ko xasbuka yaa Abubakar Abubakar waaye xasbuka waay waay doy na waay waay doy na nag yaa Abubakar waay waay waay waay doy na nag. fa qaala Omar Seydina bàyyi ma yaa Omar yow. Hmm? maa alayka ana lan moo xew ana lan la lay la lay gaañee. an yudxilana ci mu dugal ñu allah bur yàlla azza wa jalla na tedd na aljannat aljanna kullanaa ñun ñëpp maanaam lan lan ban ban problème nga am ci. lan lan lan lan lan lan moo lay gaañ su fekkente ne ñun yëpp yàlla daf ñu dugal àjjana fa qaala Omar sayyidina Omar radiyallahu anhu inna allah lu wér bu bu ko soobee adxala day dugal xalqahu mbindeef yëpp aljannata aljana bi kaffin waahidin ci benn ci benn tenk kese fa qaala nabi yéen di saa salaama daan ne sadaqa Omar Omar wax na dëgg waaw moo tax fa huna fii saddaqa dëggal na annabi yenente bi nag sallallahu alayhi wasallam ala qawli Umar ala qawl ala qawli Seydina Omar ci waxu Seydina Omar bi radiyallahu anhu bi ànd na ci ne xasiyatun benn tibb rek waahidatun benn kese teg fii day doy alxalq mbindeef yëpp maa ko kon lan ngay njort nag bi salaat xasiyat ci ñetti tibb yi Euh, waaw xadis boobu rawaa solo na ko al imaam Abdurrazzaq mooy as-San'aani wa Ahmad mooy Ibn Hanbal fi musnadihi ci musnad fi fadaa'il as-sahaabati wa fi fadaa'il as-sahaaba fi fadaa'il as-sahaaba wa Ibn Asaakir imaam al imaam wa Tabaraani al imaam mooy Abul Qaasim at-Tabaraani rahimahullah ñoom solo na ko fil awsat moom solo na ko fil awsat wa saxiir ak saxiir bi maanaam moo jamul awsat moo jamul saxiir parce que imaam at-Tabaraani ñetti maajim la bind maanaam moo jamul kabiir moo jamul awsat ak moo jamul saxiir moo tax ñu ko wax bu bu alkabir mooy bu gën a rëy après awsat mooy bu diggu doomu alsaxir mooy bu ndaw bi an anas solonako te an anas ibn malik radiyallahu ta'ala wa qaala wax na al-hafiz ibn hajar al-asqalani maanaam borom bu loolu maanaam fil bi ba fii fathil baari fathil baari bu sharh xalaat sahih imam al-bukhari raxima la mu ne hadha al-hadith bi hadith de sanaduhu càllalem jayyidun lu wér la lu dëgër la wa Tabaraani moom Tabaraani solo na ko am na asiir fii asad al-ghaaba an Abi Bakr radiyallahu ta'ala an Abi Bakr ibn Umayr voilà ibn Umayr an abi mu jël ko ci baayam wa qaala wax na al-Haytami nee na Abu Bakr ibn Umayr bii nag laa aarifuhu man xawuma ko waaye wa baqiyatu rijaaluhu waaye ñi ci des ñëpp ci ñi nekk ci càllale gi rijaalu saxiix ay gaa yu baax lañu gaa yu wóor lañu voilà maanaam en gros kon euh, li muy dëgëral rek mooy ne ku nekk war naa mën a njort jàpp na yàlla dana ko yërëm voilà ku nekk mën na cee xaj voilà léegi yow kay li bon rek mooy nga bañ a am yaakaar ci yàlla di bañ a def dara di bañ a bañ a bañ a yóbbu dara loo xamante ne bu ëllëgee bu yàlla yóbbuwaate àjjana nga bañ a mën a yaakaar waaye bu fekkente ne jéem ngaa def dara as tuut rek defal dara rek lu mu tuuti tuuti rek defal rek waaw ba bu ëllëgee nga mën a am maanaam nga mën a waaw ndax ndax ndax ndax ndax ñëpp bari nañ gis nga ma masalu ala mi ngi mel ni tey bu ñu doon wax naan euh, ubbi nañu dossiers yi pour nangam pour concours sàngam wala pour intégrer nangam wala pour ñu joxe nangam ubbi nañu dossiers yi euh, maanaam ñu ne par exemple ci territoire français bi Euh, soxla nañ ci cent cent cent cent millions cent millions ci dossier maanaam ku sax am nañ cent millions de place yu ñuy joxe par exemple léegi yow euh, bu fekkente ne ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que ku postuler da nga am képp ku postuler da nga dugg da nga bokk mais nag ku postuler wul rek ku postuler wul nag te ñu soxla woon cent millions te te postuler woo yow yaa génne sa bopp. voilà masol masal ala mbir mi noonu la demee maanaam euh, euh, tey walla wala rek par exemple ñu ne woon Sénégal soxla nañ cinquante millions euh, ci pour pour pour pour maanaam par exemple ñu ne woon tey dañuy séddale ay million maanaam millions ci xaalis ñu ne dañuy séddale ay millions te cent cinquante millions de personnes lañ soxla. ñoom ñëpp ko ci poste dinañ dinañ ñoom lañ ciy jox waaye cinquante million de personnes yu njëkk yi rek lañuy jox te sénégalais yi environ quinze millions lañ ce qui veut dire que képp ku postuler da nga am waaye nag yow mi postulé wul nag yaa tooñ sa bopp voilà mbir mi noonu la demee. wala ku yëngu si ku yóbbu ku yóbbu xibaar bi nag. ban baat. xibaar xibaar bi ku ko yóbbu information. ah waaw xibaar bi waaw. <laughs> amul information <laughs> ci télé bi wax ko ba ñëpp dégg ko. Ah, ku postulé wul yaa tooñ sa bopp. voilà. ci misaal bi mooy ñu toppul yoon bi. voilà mooy ñu toppul yoon voilà. mooy ñoo xamante ne dégg nañu mais gëmuñu ko am. voilà nanguwuñu. voilà. donc ñoom ñoo génne seen bopp ci tibb yi ñoom ñoo génne seen bopp ci tibb yooyu. voilà. dégg nga mu ne kon ama tara xanaa gisoo ila ilaa qawli ci waxam moom buur yàlla taala aji kawe ji ne wa maa arsalnaaka yónni wuñ la yow yent a muhammad sallallahu alayhi wa sallam illaa rahmatan la du nga nekk ngir jëm yërmande lil aalamiina ñeel moo rek bindeefi muy sourate Anbiya aaya téeméer ak juróom-ñaar mu ne wal aalamiina fii laysa amul fii dara dara loo xam ne raayat xetu xetuk luy nuroo xetuk taxsiis ak jagle bal li fi nekk amatun dafa matale shaamilatun dafa lamboo maanaam ñépp ci dugg amul kenn ku ci ku ciy génn boole mbindeef la yenn saa sam dafa nekk jëm yërmande ci ñoom mu ne amatara xanaa xooloo ilaa qawli ci waxam ji moom yent bi sallallahu alayhi wa sallam fil hadis ci hadis boobu nga xamante ne mooy ma kenn kenn ci kenn illaa lu dul woo moom nekk na taxta liwaayi sama ronuk drapeau gi sama ronuk raaya gi yawmal qiyaamati bi su taxawaay gi yantaziru muy négandiku alfaraj fajuk aajo loolu xadis boobu gisoon nañ ko sànq wa hada ah, waaw mooy bi hada lafz ci bi la kaddu rawaaw si la ko solo alxaakim mooy an nasab wa saxaahu solo na wéral ko an Ubaadata mooy imam Abu Isa wa saxaahu te wéral na ko an Abu Sa'id te moom mooy al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu Ahmad imam Ahmad al tamit Abu Ya'la ñoom an Ibn Abbas mooy ah Ibn Abbas mooy ah Abdullah voilà ibn Abbas radiyallahu ta'ala mu ne fa hadal xadis kon bii la xadis day leeral bi an na ne kullu waladi aadama nekk mboolem doomi aadama yi bi lastisna ci lu amul benn seete hum ñoom taxtali waaye Seydina Muhammad ñooy nekk ci ronu Seydina Muhammad drapeau raaya Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa liwaahu te raayam boobu sallallahu alayhi wasallam huwa mooy liwaa'ul hamd mooy raaya ak cant fahum kon ñoom kulluhum ñoom ñëpp bi ajmaam ci mboolem seen xamaadoona way sant ay santaakoon nañ maanaam kon ñoom ñëpp dañuy daal mën a dugg ci biir comme li nga xam te ne moom lañ ko waxee sànq rek ki ci ki ci ki ci ki bañ ne du ci dugg rek moom moo ci bokkul comme li yent bi wax saa saa kul kullukum tadxuluna aljannata illa man abaa fa qiila ya rasulallah man abaa mu ne euh, man ataani daxala aljanna wa man asaani faqad abaa yéen ñëpp da dugg àjjana ba mu def ñi lànk ñi lànk dem fële ne du ñu dugg bugguñoo dugg àjjana rek ñoo du dugg mais yéen ñëpp di ngeen dugg àjjana ñu ne ko waa yent bi loolu moom sallallahu alayhi wasallam ana kan mooy bañ way kuy lànk mu ne képp ku ma topp day dugg àjjana ki ma mooy nag moom moo lànk voilà kon ñu julli voilà bismillah alhamdulillah wasalatu wasalaamu ala rasulillahi wa ala alihi wa kon euh, ñu yeggale insha allah ci xadis bi ci tegu maanaam beneen wala boog beneen euh, tegtal bi ci tegu lépp di wane rek maanaam ni yërmandeeg borom bi subhaanahu wa ta'aala yaatoo ak ne ku nekk mën naa jàpp ne war na cee mën a bokk waaw ku nekk war a jàpp ne war na cee mën a bokk mu ne amaatara xanaa gisoo ilaa ma jëm ci li nga xam ne sax wér na anhu jële ci tukkee ci moom yent bi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala ne dafa wax ne wallazi waat naa ci nga xamante ne nafsi sama lo sama bakkan bi yadihi mi ngi ci loxoom sallallahu alayhi wasallam maanaam mooy borom bi subhanahu wa ta'ala ne la yadxulunna giñ naa ni dina la yadxulunna giñ naa ni dugg aljanata aljana alfajiru kàccoor bi fi diini yii ci diineem al ahmaqu ki nga xamante ne dafa ràngatiku fii ma'ishati yi ci dundinam wallazi waat naa ci àll ki nga xamante ki nga xam ne nafsi sa bakkan bi yad yi ci loxoom la nekk la yadxuluna dana giñ naan dana dugg aljanat aljannata aljana ki nga xam ne xat dëgg-dëgg mahashatu eh, lakk na ko annaaru sawara bi yi ci bàkkaaram wallazi giñ naa ki nga xam ne nafsi sa bakkan bi yadi ci loxoom la nekk la yaxfirana dana jéggale allahu bur yàlla yawmal qiyaamati bisub ta bisub taxawaay ba maxfiratan jéggal goo xamante ne yatataawalu dana yuqamtiku laxaa ñeel ko iblisu iblis ci boppam rajaa an ngir yaakaar antusi boxoo ñu dana ko dal wa fi ba'd riwaayaati am na ci yeneen ci riwaaya yi mooy wallazi waat naa ci nga xam ne nafsi sa bakkan bi yadi ci loxoom la nekk ne la yaxfiral na giñ naan dana jéggal allah bur yàlla yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba maxfiratan jéggal goo xam ne maa xatarat masu toorat ala qalbi basharin ci xolu mbindeef hadis euh, boobu euh, rawaw solo na ko tabaraani al imaam abul qasim rahimahullah Hmm? Euh, fil kabir ci mu'jamul kabir wal awsat ak al awsat wal bayhaqi mooy al imaam abu fil baasi téeram boobu an xuzayfata mu jël seydna xuzayfata ibn al radiyallahu ta'ala anhuma wa fi isnaadi waaye nekk nekk ci àlla jëna ku ñuy wax saad ibn talib abu ghaylan bu ko moom wasaqahu wéeral na ko Abu Zur'a ak Ibn Hibbaan ak Ibn Hibbaan rahimahullah am na ñu wax ne maanaam defe naa wér waaye ñaari imaam yu mag yi mooy imaam Abu Zur'a ak imaam Ibn wéeral nañ ko rahimahullah wa baqiyatu rijaal yi waaye ñeneen ci càll càllale yi maanaam ñi nekk ci càllale yi ñi def ñëpp siqaatum ñu wóor lañ ñu wér kon xadis boobu buñ ko xoolee euh, maanaam mënef na koo jàppee comme xadis bu wér ci bu ñu sukkandikoo ci li al imaam ah, Abu Zur'a te moom mooy ar-Razi rahimahullah al imaam Abu Zur'a ar-Razi ak al imaam Ibn Hibban al-Busti rahimahullah rahmatullahi alayhim kon xadis boobu eh, Yonent bi sallallahu dafa waat ñetti yoon ne leen di ngay gis koo xamante ne sax ci dëgg dëgg ni ñu koy gisee nii ci diineem taxu koo demee noonu maanaam léeg-léeg voilà day xaw a yu bari ci wàllu diinam te pourtant day dugg aljana léeg-léeg ngeen gis koo xamante ne euh, tamit maanaam dem na sax ba dugg biir safara safara lakk ko bu baax a baax waaye dana mujj génn dem dugg dugg biir aljana te borom bi subhaanahu wa ta'ala yawmal qiyaamati dana ñëw mu am li muy teg jox jéggal di leen jéggal di jéggali di jéggali di jéggali di di jéggali njéggal gi rii rii rii ba nga xam ne iblis maanaam iblis ak niñ ko xamee moom ci jëmi boppam day taxaw di di di di yëkkamtiku di xool ne jàpp na ne léegi léegi njéggal gi yegsi ci moom <laughs> non moom ci boppam jàpp na ne léegi léegi wàllam yegsi <laughs> ah nga xam ne kon kon kon njéggal gi yaatu na lool yaatu na lool lool lool lool voilà ëpp na mboolem lii nga xam ne moom lañ mën a imaginer kon euh, ak tamit beneen riwaaya bi mooy ne rotul ci xelum mbindeef maanaam ci xelum mbindeef euh, nit ñi mënuñoo imaginer li nga xamante ne moom la euh, borom bi subhaanahu wa taala di yërëme ah melooy borom yi nag subhaanahu wa taala ñoom ñëpp noonu lañ mel maanaam borom subhaanahu wa li mu yor ci meloom yépp maanaam amul dara lu ci nit ki mën a xalaat ba dag ko voilà ndax dafa ëpp vraiment dafa kawee kawe kawe ba ëpp xelu mbindeef yépp subhaanahu wa ta'aala maanaam loolu tamit day wane yaatu yërmande gi nga xamante ne kenn ku ne war ngaa mën a yaakaar maanaam fi mu toll képp ku désespéré rek yow en fait sa problème maanaam yow yaa indil sa bopp problème képp ku jàpp ne man bon naa bon goo xamante ne mënatumaa yaakaar ci yàlla ak njéggalam indi sa bopp problème waaye sinon ku ne war naa mën a yaakaar parce que bu ñu demee ba Iblis si boppam ak fi mu jaar yëpp ak li mu def yëpp waxuma li mu def mais li mu ko leer lépp ci fa muy mujj yëpp bu gisee yërmande googu ak njéggal googu ni muy yaatoo moom day jàpp ne moom kon léegi moom mu jot ci bosam loolu moom mooy wane ne vraiment njéggal gi rëy na te yaakaaruma doomu aadama defa defa def ba def lu raw li Iblis di def voilà maanaam def rek ci benn bis ci ci benn dundam mu mënu ci doomu aadama mënuñu def ci dundam gu gàtt gi muy dund loo xamante ne moom la Iblis def ci million wala milliard d'années yi mu ne yi mu fi ne mënta ne voilà rawatina Iblis mooy incarnation wu mbon maanaam moom ci jëmmi boppam ni yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nekkee incarnation wu mbaax moom la Iblis nekkee incarnation wu mbon maanaam moom ci jëmmi boppam moom ci jëmmi boppam bu doon bon am na benn jëmm moom lay doon ñi sànk ñëpp moo leen sànk et cetera maanaam moom nan lay mën a taxawee di yaakaar ma ne goo xam ne yow nga ni jullit nga doo ko yaakaar loolu yanuwul maanaam mais Iblis nag noonu lay doxale naka jekk ci lépp nag waaw comme ni nga xamante ne noonu la ko borom subhaanahu wa ta'aala seytaane euh, moom lim leen di dig moom mooy ak ñàkk ak mbon waaye borom moom subhaanahu wa ta'aala lim leen di dig moom mooy ak payam ak njéggalam ak lu baax parce que di gis ne Iblis. maanaam tout le temps daf lay gëmloo ne la lii non soo ko defee fii après li nga yor day wàññeeku lii nangam maanaam moom da lay nayloo maanaam moom loolu la lay digal maanaam dalay lay gëmloo ne la boo génnee azaka li nga yor day wàññeeku boo saraxee kii boo jëlee lii day sa alal ji boo ko defee ci lii ci lu baax la sa alal ji day wàññeeku et puis à un moment donné da ngay ñàkk da ngay pauvre maanaam moom loolu la lay gëmloo. su ko defee doo acquérir dara lu baax maanaam voilà yàlla nag moom contraire bi la lay wax déedéet boo defee dara ngir yàlla nga joxe ko faw da ngay gisaat retour sur investissement maanaam affaire bi day dellu si waat mais day multiplier lu mu bon bon par dix maanaam nga gis ne ah ainsi de suite. maanaam ci lu ne noonu la lay dig noonu la lay noonu noonu noonu la lay la lay ba da da lay gëmloo ne la risque wóorul maanaam même tey booy investir ci dara sax Iblis da lay gëmloo ne la noo jël risque wóorul yaa ngi jël risque yaa ngi def lii naa nangam après da ngay am problème après lii da yor njaboot. yàlla na yàlla sant loolu même ci mbiru àdduna yi sax noonu la lay def loo waxuma laa nag ci mbiru àllaaxira mbiru àllaaxira moom danaan la saay un tiens vaut mieux deux tueurs de mu toll gis nga voilà wala mu lay ñëw di la gëmloo naan la waa imaginer yii yëpp nga koo baax yii ci àdduna bi yëpp maanaam pomitu àdduna bi moom caaxaan yi nga bëgg koo boo demee àllaaxira nag fekk affaire bi doo fa fekk dara nag da ngay perte fii perte fële saa nga profité ci sa dund gii fi maanaam même da ngay gis iblis même expression yi muy jëfandikoo pour nax nit ñi sax maanaam da ngay gis euh, ay euh, ay expression la yoo xamante ni ki koy dégg day foog mën na koo jàppee dëgg maanaam wala sax mën du def attention ci mbir mi par exemple da ngay gis mbir moo xamante ne dañ ko waroon a dégg jàppe ko comme loo xamante ne effectivement maanaam mu war laa jëme ci lu baax iblis moom daf la koy waxee noo xamante ne yow nu bon rek la lay jëmee imaginez comme tey par exemple saa waay jeune nga profiter ci sa àdduna jeune nga profiter ci sa àdduna wala àdduna la ñu ne profité wul maanaam nga gis ne iblis bu lay gëmloo loolu am seytaane yow <laughs> euh, seytaane bu lay gëmloo loolu yow euh, euh, maanaam day mel ni ku la ku hypnotiser sam xel de telle sorte que dootoo xalaatati da koy da koy tëj di la jëmee rek moom fi mu bëgg tey. Euh, borom xel buñ ne ko profitool ci sa àdduna maanaam moom dafa war a comprendre que ni effectivement kon dafa war a profitoo ci àdduna pour def lu baax parce que buñ demee ba àllaaxira jot lu baax doot foofu moom amul ay julli woor nat azaka ay xeeti muñ ay yooyu yëpp amatu fa léegi jeex na voilà ay ay ay yii la yàlla bëgg yii lay bañ kon naa moytandiku naa kii loolu amatul boo xësee ba dee jeex na Euh, mais moom daf lay gëmloo ne la non non non il faut profiter ci àdduna bi profit de la vie alors que euh, euh, ki muus moom bu déggee loolu profit de la vie li muy dégg mooy kon naa profite def lu baax parce que dee léegi mu ñëw wala que jeunesse bii nga xam ne moom laa nekk sama ndaw temps bi ma am maanaam manatu dootuma amati maanaam maanaam man-man gi ak ca cawarte gi ak sañ ak yu baree bari dootuma ko mën a amati kon naa profité ci sama dund moom lool lool lool nga war a comprendre ci wax bi mais Iblis moom xoolal subhaanallah ni mu koy wëlbati ba xelu ñu bare bare bare bare bu leen waxee loolu li muy tekki ci ñoom mooy mooy ji leen yàlla li muy tekki ci ñoom mooy mooy ji leen yàlla te li mu waroon a tekki mooy toppi ji leen yàlla mu ne an ibn Abbaas Abdullah ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma qaala nee na qaala nabi yent bi sallallahu alayhi wasallam nee na lamma ba nga xam ne axraka labal na allah bu yàlla Firawna ah qaala dafa wax ne amantu gëm naa muy sootu Yunus ay 90 amantu gëm naa and na woon ni la wér booy rubal boo xam ne def na ko jaamu ci dëgg illaa ku dul alladi nga xam ne amanat gëm na bii ci moom banu Israila mooy banu Israël asalaam fa qaala nee na wax na nag Jibrilu Seydina Jibril alayhi salaam nee yaa Muhammad eh, yow Seydina Muhammad sallallahu fa law ra'aytani ay boo ma gisoon wa anaate man axudu maa ngi jàpp xaalil baxri maanaam bënnitu euh, géej gi fa addu suhu ma di ko ma di ko roof di ko rokkas fii fii ci gémminam bi maam ci gémminu na maxaafata ngir ragal an tudrikahu ci mu dal ko ar rahmatu yërmande maanaam euh, euh, période boobu boo ma gisoon jamono jooju na doon lab ma jël bënit gi maanaam mooy euh, suufus géej gi ci bënit gi ma di ko roof ci gémminu Iblis ci gémminu Firawna ngir ngir ragal ne su ma ko gaawul def dana tuub te yërmandeeg yàlla dana ko dal. ne non Seydina Jibril alayhi salaam moo ko yent bi sallallahu boobu rawaahu solo na ko Ahmad ibn uh, Hanbal wa Tayaalisi mooy imam Abu mooy kan ah Abu Dawud ak moom noonu bokkut ak as-Sijistaani beneen bi ñu xam mooy ki gën a siiw imam Abu Dawud beneen bi bokkut ak ko kii tayaale si kii ma waa maa waraa naxar la dëkkoon mu ne abu mu ne at-Tayaalisi ah, wa Tirmizi amala wa saxa wéral na ko waa Abd ibn Humayd wa ibn Jarir wa ibn al-Munzir wa ibn Abi Hatim wa Tabarani fil Kabir wa ibn moo ci ci al-Kabir mooy moo jam wa ibn Hibbaan wa Abu Shaykh wal Hakim imam Hakim sax wa saxa wéral na ko wa ibn Mardawayh wal Bayhaqi ñoom ñëpp mooy imaam al-Bayhaqi fi Shu'ab al-Iman wa Ibn Hisham mooy al imam fi siiratihi ci siiraam ah an Ibn Abbas jël ci Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mu nekkoon fa hada xoolal kii mooy Jibril alayhi salaam yàlla mu xam na min rahmatillahi ci yërmandik yàlla lu tollu maa loo xam ne yaxaafu ragal na ko anta ci mu daj dem ba làmbaale Firawna ah mu ne wax ya tasaawu te yërmande yàlla googu sax matale na Firawna li annaha ndax yërmande bi yàlla googu wasi'at dafa làmb ba daj kulla shay'in bépp mbir xatta mbete sabakat mu jiitu ghadabuhu ak meram maanaam euh, loolu mooy li nga xam ne loolu waxoon nañ maanaam yërmande yàlla dafa mat ba daj lépp waaye yërmande yàlla gay tax nit ki mën a mucc ci sawara bokkut ak bokkut ak bi nga xamante ne moom mooy bi daj lépp bokkut ak bi daj lépp ndax bi daj lépp ci la yàlla amalee mbindeef yi ci la yàlla euh, di wërsëgalee mbindeef yi ci la yàlla maanaam ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci la yàlla taxawale maandu teem maanaam parce que euh, euh, maanaam mënoon nay bind mbindeef yi rek maanaam bind leen directement biir a par exemple au lieu mu mu indi leen àdduna ak yu mel noonu waaye yërmandeeg yàlla dafa matale lépp te effectivement ci bunt boobu matale na fi na dégg euh, moo tax ci euh, am na am na ci ban téereem la Mawaakibul Hubb na ah, ah, waaw Mawaakibul waaw yaakaar naa Mawaakibul Hubb la ci fin bi ci jeexital gi mu ngi ci wax naan. Euh, mi ngi ci def affaire benn genre euh, raisonnement pour wax ne koo koo xam ne am xel lay gëmee wala lay saxalee dara euh, bu ko ku ko ëpp xel bu bu ñëwee tase ku ko ëpp xel rek. kii da nga jàpp kii ma <laughs> fi hein Ah. <laughs> dégg nga bu dajee ku ko ëpp xel rek da koy daal di mën a noot maanaam ku am koo xam ne li moom li muy gëm yëpp ak li muy jàpp yëpp ci xel rek la koy teg il suffit ko mu am ku ko ëpp xel rek kooku bu ñëwee day rajaxe mboolem li mu mësoon a gëm yëpp yëpp yëpp ci àddunaam affaire bi moo tax euh, mbir mi par moo tax mi mënul nekk loo xam ne ci xel dong lay tegu dëgg et que dëgg maanaam xel rek taxul dëgg sax. voilà maanaam xel parce que xel li muy indi mooy lan mooy ay preuve mooy argumentation moom day dajale ay élément pour mën a indi benn raisonnement bu mu gis ne dafa logique pour mu aboutir ci benn fruit pour mu aboutir ci benn résultat mais loolu képp képp koo xamante ne noonu ngay xalaate te noonu ngay doxale li ngay àtte day day souvent mën nga cee juum mën nga cee juum li tax mooy ku la ëpp mu xel maanaam mooy ne mooy ne dëgg dafa indépendant ak loolu yëpp maanaam preuve bi maanaam jëmmi preuve te loolu lu lu mat a bàyyi xel la ko maanaam jëmmi preuve ak réalité wu dañoo wuute jotewuñu maanaam euh, preuve bi saxalul mbir mi mais preuve bi dafay tax ba euh, nit ñi mbir mi jege ci ñoom mbir mi jege ci ñoom tey bu benn waaye Euh, jëlee pistolet dóor ko benn waay tip tuuy mu dee fekk kiw image vidéo surveillance yi capté woon ko bu booba euh, rey gi moom am na mais rey googu pour ñu démontrer ko bu benn waaye est maanaam vidéo bi ci jëmmi boppam ak rey gi ci boppam duñu benn maanaam vidéo bi dafa ñuy appuyer rek pour ñu mën a xam ne rey gi am na mais vidéo bi ci jëmmi boppam du jëmmi mooy jëmmi rey gi parce que lu tax parce que tey bu ñu supprimer woon vidéo bi preuve bi day dem preuve bi doot fi nekkati mais rey gi du tere mu ne fi te bu ma falsifier vidéo bi place kii ma teg fa keneen du tax jëmmi rey gi exister maanaam ce qui fait ni preuve bi ci boppam saxalul affaire bi ni ki noonu preuve bi ci boppam du jëmmi mooy jëmmi mbir mi mais preuve bi dafa may permettre rek ma mën a am sama njort mën a noot ci ne mbir mi lii moo xew mais bokkut ak jëmmi mbir mi ci boppam à li nga xam ne maa ko gisal sama bopp loolu tax sa gis nga gën a sariya bi di insister ci maanaam shahada yi nga xamante ne maanaam affaire bi preuve irréfutable la maanaam mooy ne man maa fekke maa gis ñu ne ñaari ñu seet ñaari ñu seede gis ne ñun ñoo jàkkaarloog mbir mi voilà ay témoin oculaire parce que loolu après dañu te loolu sax ba tey taxul affaire bi nekk loo xam ne dëgg lay doon loolu tax fuqaha yu boroom xam-xam ne rahmatullah alayhim ñoom ñu wute ci dëgg-dëgg preuve par témoin même est-ce que dañ koy mën a nangu dañ koy mën a euh, nangul ñoo xamante ne xamuñu leen maanaam en d'autres termes mooy est-ce que maandute gi ñu soxla pour mën a pour nit ki mën a ñu mën koo jàppee comme ne témoin la est-ce que maandute googu dafa war a nekk lu ñu présumer wala dafa war a nekk lu ñu prouver maanaam tey en quelque sorte maanaam est-ce que Moodu est-ce que rek euh, Moodu damay gis ne jullit la rek. que war naa ko wóolu automatiquement parce que tout simplement jullit la ba keroog mooy am preuve buy wane ne wóorul wala kóoruteem au départ dama koy metre à zéro à plat jullit la gaa mais le fait mu wóor loolu dama koy te damay jël curseur bi def ko ci zéro ba pare nag commencer natt ba keroog mooy am preuve buy wane ne. man naa nekk kii kat man naa wóor maanaam am na dix sur dix ma doog a mën a jàpp ne ku wóor la wala boog muy commencé wàcc moins un moins deux moins trois après mu yéeg tuuti plus un moins cinq plus six moins yu mel noonu ba keroog après ma indi xool ba xam wóor na wala wóoru boo jëlee fuqaha hanafi rahmatullah alayhim par exemple ñoom dañoo jàpp ne au départ présu euh, euh, nit ki dafa présumer wu sûr maanaam jullit la te jullit ci jëmmi boppam mooy maandu te maanaam nekk jullit ci jëmmi boppam rek dafa doy loolu doy na sëkk comme argument maanaam tey en quelque sorte bu ma nit bee waxee benn information lii wane ni wax na dëgg de départ su dee xamuma nit ki xamuma nit ki voilà bu boobaa damay daal di jàpp ne kii ku wér la ku wóor la waaye bis bu ma amee parce que lan moo tax parce que en principe jullit day wóor maintenant su fekkente ne dem naa euh, di yéeg di yéeg ba gis nag loo xamante ne mooy téye sama xel ci lay commencé wax ne nag ah saa waay bi nekkoon siqa nag léegi nekkatul siqa léegi wóoratul loolu ñoom ñoom noonu lañ ko jàppe Euh, mais yeneen fu xaw yi dañ ne déedéet loolu wóorul parce que dañuy jël ay àtte di ko teg rek ci ay mbir moo yoo xamante ne wóorul voilà léegi il faut que kon mu nekk loo xam ne dafay war a teg tegu ci lu wóor voilà bu boobaa nag ñu doog a jël ne ah léegi kon euh, euh, siqa kóolute googu crédibilité bi dañ ko war a prouver duñ du lu ñu présumer mais lu ñu prouver la mais bu ñu xoolee loolu jamono yu njëkk yi rek la. al euh, ko mel na al imam al hafiz abdul bar rahimahullah par exemple moom dafa jàpp ne maanaam nit ki su fekkente ne dañ koo xamee maanaam euh, maanaam dañ koo xamee xam-xam maanaam ne borom maanaam ci milieu borom xam-xam yi la nekk ci li yëngu et cetera bu boobaa. dañ koy daal di mën a jàppee ku wóor ba keroog ñuy gis ci moom luy wóoradi maanaam comme par exemple bu dee kër sëriñ si la dëkk wala yu mel noonu dañ koy jàppee ku ba keroog ñuy jàpp ne wóorul ñuy ñuy mais loolu xam ngeen ni jamonoom lay wax. ñi même xanafi yi ah, rahmatullah li ñuy wax loolu jamono yoom lañ doon wax loolu moom moo tax fu kaaw bi jamono yu soppee ko dañoo dañoo changé waat avis ñoom ñëpp dañ ne non léegi présumé bi amatul. dañuy jàpp mbiru maintenant la crédibilité doit être prouvée pas présumée parce que jamono ji dafa soppeeku lu tax tey imaginer ñaari nit ñëw complot ne meurtre am na ñu ne diw moo ko rey parce que ñun gis nañu ñu jàpp woo wooju waajooju ki ci des rey ko ci seede ñoo xamante ne wu xamuñu ba xam wóor nañu walla déet ah xam nga loolu voilà dafa dafa dafa dafa dafa dafa sensible comme ni ñu koy waxee donc loolu moom mooy problème bi. donc loolu moom mooy mooy mooy mujj nekk problème bi moo tax ñoom wóolootuñu wóolootuñu affaire boobu am na tamit ñoo xamante ne fi ñu ko doon nattee moom mooy lan. mooy bu ñu la xamee ci jikko ju baax mooy comme par exemple koo xam ne dañ koo xamee ci tabe wala ñu xamee ko ci ci serviable mu nekk nit ku serviable dañuy jàpp ne ku wóor la ba keroog ñuy am preuve buy wane ne wóorut mais loolu yëpp da ngay gis ne ci jamono yu jëkk yël rek mais léegi moom rien n'est sûr ci dara léegi mu àdduna bi daa wëlbati ko complètement complètement <laughs> léegi dara wóorul crédibilité léegi faw dañ koy prouver voilà crédibilité faaw dañ koy prouver euh, léegi kon ci biir loolu maanaam mooy wane ne sax maanaam jëmmi saxal preuve ci boppam dafa xaw loolu moom moo tax mënuñu koo am lu dul ci loo xamante ne ci dafa saxe ci dëgg gu tukkee ci yàlla ak yonentam bi sallallahu alayhi wasallam ci lañ mën a amee crédibilité bu wóor boo xam ne moom lii dañuy xam ne lii moom mënta dañ maanaam segam ci jëmmi boppam maanaam boo ko xoolee moom ci jëmmi boppam gis nañ ni du saxal jëmmi mbir mi maanaam nga gis ne euh, foofu ci mawaaqibul hubb bi ci jeexital ga euh, masala bi mu ci doon wax ngir mën koo daaj bi mooy masala na bi maanaam mbiru na maanaam ak maanaam mais ci jeexital bi dañu suñu objectif nekkul ci saxal ne firawna mucc na wala muccul mais ci rek ngir wane ne bu fekkente ne mbir mi yow ci sam xel rek ngay ngay teg mbir mi ak ay argumentation ku la ëppum xel dàq laa argumenté saa yu ñëwee day dajji sa argument mm-hmm. ba pare saa yu ñëwee day da li nga gëmoon yëpp da koy remettre en cause da koy dajji saxal li mu gëmoon ce qui veut dire que yow doo sax mukk ci ngëm-ngëm gu sax amul benn dara looy gëm maanaam ci masala boobu la kiiwee te euh, voilà ci ci ci ci ci buntu boobu la maanaam de telle sorte que vraiment euh, en tout cas mm, bi mu ci paree euh, question bi ngay posé wu mooy est-ce que effectivement Firawna euh, est-ce que finalement day dem safara maanaam <laughs> te pourtant <laughs> voilà te te te te parce que tout simplement mbir yi day teg moom ci boppam li mu wax. ci jeexital gi daf ni ñun ju ju waxuñu duñu du ànd ak yii ñu démonstration bi ñu def yépp ñun dogguwuñ ci ne na day dem àjjana dogguwuñ ci loolu de parce que ngir ngir tamit maanaam voilà mais quand même euh, euh, argument mais quand même bii day day day ni mbir mi demee nii maanaam euh, li ma ci jublu woon rek mooy ne argument mooy ne boo mooy ne booy mënoo saxal dara rek ci sam xelum kese ak ay argumentation kese kese doyul maanaam mooy destruction wu ci boppam maanaam problème problème argumentation moo tax foofu la amee ay limites argumentation loolu tax dafa am ay limites ah voilà ay preuves tamit dafa am ay limites comme ni ñu ko waxee léegi comme ni ñu ko waxee léegi nii rek maanaam mooy lan mooy preuve bi saxalul mbir mi waaye détruire preuve bi du tere mbir mi am voilà terewul mbir mi am comme niñ ko gisee léegi ci waaju jël bal dóor ah dóor ko ci bopp waaju vidéo bi du moom mooy jëmmi rey gi parce que su ma détruire vidéo bi du ma rey mais vidéo boobu ko filmer bu ma ko falsifié woon créé ko ba indi vidéo teg taxul rey gi am voilà kon <laughs> voilà donc problème am na kon problème am na mu jëlee ndi kon loolu moom mooy Euh, ñeenteelu partie bi maanaam juróomeel bi mooy xawlu wax gi mu wax ne moom taala aji kawe ji innal munaafiqiina li wér booy mooy naafiq yi fi darakil asfali ñoom ña nga ca kaaw ba gën a suufe darak waa xam nga daraja mooy daraja mooy ay étage yu jëm ci kaw ak darak moom mooy ay étage yu jëm ci suuf mooy kaaw waaw moom lañ moom moom la naan kaaw Hmm? dégg nga kon naafeq yi ñoom te foofa ci darakaat yooyu ci suuf al asfal waaye ba gën a suufe nag la ñu nekk mi na naari ci sawara walan tajrite doo dak mukk lahum ñeen leen nasiran aji dimbali ku leen di mën a dimbali sourate Nisaa aaya 145 wa qawluhu ak wax ji borom bi wax subhaanahu wa taala ci sourate ahzab ñaar fukkeel ak aaya ak ñeent mu ne li nga gisee ngir fay allah bur yàlla as-saadiqiina way dëgguñu yàlla dana fay as-saadiqiina way dëgguñu bi sidqihim ci seenu sababu dëggu wa yu'adhibu waaye dana wa yu'adhibu dana mbugal tamit al munaafiqiina naafeqi jël insha andem soob na ko moom yàlla aw wala boog yatuuba mu tuub mu nangul tuub alayhim waral leen maanaam mu tuubal leen baal leen ah maanaam ñaar yooyu moo mooy mooy naafeq mooy mooy maanaam ñi ñi way gëm ñi maanaam ñi dëggu moom yàlla dana leen ah, fay ci seenu dëggu waaye way mbugal ñi ma maanaam way naa fekk yi moom dana leen mbugal su ko soobee wala mu nangul leen tuub maanaam nga gis da ko conditionné inna allah lu wér mooy buur yàlla kaana koo xam ne màgg di jéggalaakoon la raximan di yaatu jërmane moo suratul ahzab mu ne fa haadihil ayat yii la aaya nag xat dëgg-dëgg sarraxat dafa biral bi annal munaafiqiina naka naafeq yi fi darakil asfali ñoom ñi ngi nekk ci darak maam ci daraja bi gën a suufee minas annaari ci sawara summa topp arjaat mu daal di wëlbati delloo ta'zimahum seen mbugal googa lil at ilahiyya ci coobar yàlla rek maanaam euh, ànd ak ne borom bi subhanahu wax na ne naafiq yi fa gën a suufe la ñuy nekk safara waaye ba tey loolu noonu nekkul lu mu dogu daf cee daf koo aj ba tey ci soo ci coobareem voilà donc ça baa pas dire que naafiq bi laa budda rek day dem sawara maanaam loolu da ko aj rek ci coobareem maanaam loolu yëpp day wane yërmandeeg yàlla ni mu yaatoo yi moo tax yu mel nii ñoom ñoo tax mënuñoo dogu ci ne diw sangam day dem sawara par exemple voilà waaye ñu bàyyi xel benn mbir mi mooy ne dafa fekk ne deewaale wu ci maanaam lu tax parce que borom subhaanahu wa ta'aala day delloo si tuub moo tax yatuuba alayhim maanaam moo tax borom bi déglul li mu wax fële mu ne summa taaba alayhim liyatuubu topp mu waral ci ñoom ak tuub bu ko defee ñu tuub maanaam loolu mooy lan maanaam mooy mu dellu si leen fu ko defee ñoom ñu dellu ci yàlla taaba alayhim moo tax fii aaya bi loolu lay wax maanaam loolu moom moo tax tamit lu ma a bàyyi xel la buntu boobu mooy la naa feq bi nga xamante ne maanaam naa feq nag ñun li ñuy wax naafeq ak dëgg-dëgg naafeq du benn ah. naafeq dafa am dafa am ñu ñuy wax naafeq maanaam ñun ñi ñuy wax naafeq mooy koo xamante ne day wax wax ja di wuute la mu xalaat wala muy def ci biti lu wuuteeg la mu gëm mm. loolu mooy naafeq te loolu mooy vrai naafeq mais su fekkente ne ba pare mu am ay màndarga ñett comme yenn bi wax saasam saa yu waxee day expliquer maanaam fu mu toogee di waxtaan ci biir waxtaanam yépp daf ci dugal ay ay explication saa yu diggee day war maanaam mënulaa digg dara fekk la mu diggee loola noona la mënu la jox jamais rendez ba pare ñëw heure jamais wala mu jox la rendez-vous parfois sax du ñëw te sax du la prévenir ne du ma ñëw. beneen bi ci des mooy saa yuñ ko wóoloo ba dénk ko dara boo ñëwee mu mu war maanaam su ma non mais c'est li ma kii woon fii laa ko tegoon après finalement. voilà wala fii la xar yi jaar waaw ba lekk ko wala yu mel noonu voilà maanaam moom daal saa yoo saa yoo saa yoo ko dénkee benn secret ne ko saa yi lii nag moom non sincèrement bugguma ko dégg feneen saa yoo demee par jo dégg ñu ko koy waxtaan wala nga jékki-jékki taal BFM rek dégg gis koo ci une bi hmm. wala ngay nga ne naa doxantu tuuti Seneweb rek gis ñu koy waxtaane hmm. maanaam koo xam ne la mënoo koo dénk dëgg-dëgg secret mënoo koo dénk dara loo ko kii faaw dina ko wax dina ne la du ma ko wax du ma ko wax non t'inquiète pas xoolal boo tëddee nelawal affaire bi man ak yow rek la suñu diggante lay yem doo doo ko dégg feneen mais après moom it day dem dénk keneen en tant dem ne ko bon affaire bi nag daf ne moon bu ma ko wax mais yow moom foog ma wax la ko mais nag bul ko waxee ah <laughs> non mënuma la ko a ñàkk wax mais yow bul ko waxee nag mais yow yow mi ñu dénk secret bi mënoo koo téye nga foog ne ki nga koy jox dana ko téye hein te te xam nga léeg-léeg léeg-léeg nit dénk nit secret Euh, mu dem waxe ko mais li muy jàppe comme lay mooy waxoo ma woon ne bu ma ko waxee maanaam waxoo ma woon ne bu ma ko wax kenn alors que le simple fait bi mu la koy wax dafa bàyyi ba nit ñi ba ngeen wéet mu doog la ko wax loolu rek doy na comme ni yéen bi wax salaa salaam ne kuy wax ak yow di tourner di xool gauche ak droite rek loolu doy na pour wax la ne la waroo ko wax te après waaw maanaam mooy. maa ngi wax ak yow mais maa ngi xool ba xam kenn dégguñu loolu rek doy na preuve pour wane ne bugguma keneen xam ko beneen jikko bi moom mooy saa yu xuloowee dana dana dana jalgati day wax lu ëpp saa yu xuloowee dina xasa xasa xasa xasa wax boo wax nit ki loo xam ne du ah voilà lu mel ni xeme dana ko yàq lu mel ni xeme maanaam saa yu day xaabaabal en fait day wax loo xam ne ci biir xas yi muy xasaatee day waxaale loo xam ne day ëpp maanaam euh, euh, euh, maanaam nit ki da dul xam nan lay tontoo kii parce que tellement que c'est exagéré maanaam lim lim ko lim ko lim ko yàq dafa exagéré maanaam ñeent yooyu ku mu dajee ci nit ki mu nekk jikko ci moom mooy ne naafiq la mais il faut mais mais cela ne veut pas dire que ni dal na nit ki benn yoon wala ñaari yoon rek que naa naafiq la mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ni isa saa yu defee lii saa yu lii xewee nii lay doxala am na nag ñoo xamante ne nattu la ci ñoom mënuñoo wax ba wax ja jeex te lépp di dëgg man da fu ñu waxee balaa wax bi balaa wax daaneel daañu ci dugalaale benn élément lu mu bon bon boo xam ne du dëgg voilà maanaam wax rek fekk wax ji lépp dëgg la discours bi yëpp du début à lépp dëgg la mënuñu ko parce que loolu nit ki daf koy def day daf koy tàmm en fait day tàmm di def saa yuy wax dara maanaam day expliquer sans. sans mu am cause apparente pour expliquer voilà suba yaa ngi sa kër non non non non non suba dama waroon a dem par Dieu quoi mais te demoo par Dieu nga jëm mais te nga ni non suba nekkuma fa mu jeex. suba nekkuma fa jeex na mais non pérage laa par par de laay jëm ko te pérage nga jëm ah après ne non dama ko sànni quoi dama ko sànni foofu la problème bi foofu la problème bi ne maanaam man nga ni rek maanaam man ngaa wax rek li fii fii laa mën a yem. mais nit ki nag day tàmm loolu ba nga xamante ne mënatu la dootul mënatee dootul mënatee wax rek li xew maanaam saa yi wax dana ci doog dana ci yokk loo xamante ne après loolu du nekk dëgg te am na beneen affaire buy dalaate te yàlla nañ ci yàlla musal mooy nit ki di expliquer di expliquer di expliquer di expliquer ba mujj gëm li muy expliquer <laughs> voilà dem ba nga xamante ne finalement moom ci boppam day convaincu que ni lii muy wax nii dëgg la ànd ak ne xam na ne ay explication la moo ko créé si day automatique après cest à yuy wax day day kii te léeg koy gis ci ci loo xamante ne daanam jaru ko non démb dama demoon New York. bon maa ngi doog a dellu si bi ma demee d'ailleurs euh, tase naa ak Obama euh, maa ngi maanaam maanaam da ngay gis da koy wax di ko wax da koy nettali tellement li nga koy nettali ci journée bi dafa bari que dafay mujj gëm ni effectivement affaire bi boobu am na. <laughs> feebar na ah waaw waaw yàlla yàlla ah. mais loolu su nee nag saa yoo waxee rek expliquer saa yoo digee affaire bi du demee noonu saa yoo digee rek affaire bu demee noonu voilà waaw saa sa yére bi rafet na de non yaa ko moom su ma ko rek yow laa ko su ma ko sumee non t'inquiète ah ah waaw. mais mais moom xoolal yent bi. sallallahu alayhi <coughs> Ah, ñëw na fekk Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu yaayam ne ko kaay ma jox la boobu xale la yaayam ne ko kaay ma jox la lii kaay daa am lu ma lay jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam tourné ne yaay ji est-ce que dafa am loo koy jox mu ne ko waaw mu ne ko parce que su fekkente ne da nga koy nax dañ lay bindal bàkkaaru ko fenn waaw. ak ak tamit xam nga li gën a loolu yëpp mooy le fait ñuy jàngal xale bi explication. Hmm. xoolal xale kii su dee da ngay dem da dem nga ñëw ne ko. mu ñëw ne la dalay topp nga ni ko non dama nga jëli ji say dàll ñu dem mu dem jëli ji ay dàllam ñëw fekk yow nga dem léegi moom premier choc bi muy njëkk am mooy ndekete lii possible na maanaam moom xamul woon ni lii mën naa ne te da gis boo ko defee benn yoon ñaari yoon dootoo ko defat parce que léegi xam na ni yow en tant que waajuram yow da ngay expliquer xale boo xam ne image bu ñaaw boobu la am ci waajuram nan la koy respecté. mais sëñ Moussa Ba yow xale bi su nekkee day jooy parce que ñu ngi toog loo ko war wax demul. Ah, nga ni ko demul mu xam ne demul. waaw mu xam ne demul. ngeen ko yee eh, xoolal papa ngi dellu si wala maman mi ngi dellu si dégg nga voilà toogal mu xam ne demul mu xam ne demul mais soo ne ko non non da dem ba mu jàpp ne day dem yow déjà teg nga ko naqar gu njëkk yow en fait xam nga lan rek nga ko préserver mooy mu jooy sa kanam kese mais jooy gi moom dana ko def après parce que dina xam ne dem nga après nag mu des li mu ci yokk maanaam yow yow yow en fait sa bopp rek nga défendre mooy yow métit pincement de cœur bi ngay am ci bu doon jooy sa kanam loolu rek nga def yow en fait sa bopp rek nga défendre défendre loo ko ndax jooy gi moom de toute façon dana ko def bi nga demee jooy na yow ñàkk gi nga koy dégg muy jooy rek nga nga nga nga nga nga doon dawal sa bopp dee bàyyi waaw mu ne paa bi daal dekete day expliquer quoi wala mère bi day expliquer dekete waaw te bis boo ko defee defat dootoo doo ko defat léegi ñaari possibilité moo am soit mu am une ex mu une très mauvaise image ci yow pour de bon wala mu am une bonne image ci yow mais mu xam ne ndekete expliquer mu jàpp ne garaawul amul benn problème bu nekk ci wax lu dëgg ñaari possibilité yooyu mu am wala mu boole leen ñoom ñaar mais loolu amul dara lu positif lu ci ne amul lu positif lu ci ne. voilà après voilà. voilà. <laughs> non mais demul non mu xam ne demul mais loolu moo gën a yomb lépp dina jooy mais nii la du sax ba pare loolu da ciy jànge beneen affaire. mooy du ne saa yu bëggee dara il faut que àdduna bi yëpp mobiliser univers bi yëpp mobiliser wu pour moom li mu bëgg exister déedéet il faut que léeg-léeg mu bëgg dara mu xam ne fii àdduna la da bëgg di am ngay bëgg dara léeg-léeg du am fii adduna la nii lay deme voilà mooy yooyu yëpp dafa dafa xel. yëpp dafa mat a bàyyi xel. Hmm? ci benn maanaam même ñi ci kaf amoo amoo amoo ci amoo ci amoo moom amoo droit di ko def même booy kaf même booy kaf waroo expliquer maanaam même sooy kaf da nga war a déparer ci élément boo xam ne day juste peut-être que ni nga koy waxee après mooy reelu wala yooyu mais li nga war a xam moom dëgg la war a def. non non pour pour mën nga mën nga mën nga joxe ay personnages. yoo xamante ne. voilà ne par exemple mu xam ne. dafa am ñoo loo xamante ne daan li personnage la. d'accord may teg. pour mu xam lii mais pas. par exemple nga di tudd tur naan Moodu la woon ak Ibra ah. ñoo defoon lii def naa déedéet ah. maanaam ñoo xam ne ne personnage bi ci boppam mu existe maanaam nga ni voilà un personnage parce que loolu tamit day am maanaam am na lu ñu tuddee personnage mythique wala wala personnage comme par exemple Anta Anta xam nga existé wul dans la réalité ah. Félix hmm. mais benn personnage la boo xam te ne dañ koy teg ngir mën a exprimé ay yoo xam ne dëgg la ngir mën a exprimer ay réalité voilà juste ci li muy li mu fi mu fi loolu laa lay wax nii maanaam xam nga moom laa lay wax nii maanaam mbir mi même bu fekkente ne fiction la Euh, mooy réalité réalité la mais bu virtuel yow moom nga teg maanaam benn réalité la virtuel quand même moom laay wax nii moom laa doon wax ne par exemple Anqa mooy phénix phénix en réalité existé wul fenn phénix existé wul mais benn euh, essence la benn mbir la bu ñu teg ngir mën. euh, exprimer un de réalité pour mu accessible ñu mën ko comprendre mais picc moom mun na xam ne mooy phénix dans la réalité mës ta exister. xam nga dama newoon ci maanaam bu fekkente mhm. mais daf ci exprimer ay réalités quand même xam nga d'une part waaw mais waaw waaw waaw mais mais mais mais li nga ciy jublu mooy am jàngale. am jàngale am kii voilà loolu la. mais loolu noonu nag tey loolu mënoon na incarné wu ci benn personnage en fait. sauf que da nga fiction bi pour euh, teg modèle. model boo xamante ne moom nga war a moom nga bëgg a faire passer bu ñu war a comprendre. loolu xam nga bokkul ak euh, par exemple euh, yeneen mbir yoo xamante ne voilà da da dangay wax loo xam ne leer na ne du dëgg pour nax pour mu reeloo nit ñi kese. voilà wute na donc yooyu yooyu yooyu yëpp yu mat yu mat yu mat bàyyi xel la quoi. voilà léegi nag naa naafeq boobu nga xamante ne ah. moom mooy ki nga xam ne saa yu waxee il faut mu expliquer ah. parce que moom noonu la mel saa yu woree saa yoo ko saa yu joxee rendez-vous wala mu diggee fook mu wore fokk mu euh, fokk affaire bi du jàll gis nga loolu nit da koy tàmm sax yàlla nañu yàlla sàmm mais daf koy tàmm ba nga xamante ne day saa yu joxee sax diggee mais bii paa moom bëgg naa bëgg na ko matal sax du ko man parce que tellement dafa tàmm saa yu diggee day naxe te que moment bi muy diggi sax parfois moment boobu la xam ci xelam ne la jàpp ci xelam ne damay naxe maanaam moment bi muy joxe rendez bi suba à 11h ñu tase gaar ba suba à 11h. buntu gaar ba d'accord ñu doon ko tout en sachant que ni suba huit man jël naa dama war a dem Paris man xam naa ni dama war a dem Paris suba huit ba pare may joxe rendez bi suba onze heures buntu gaar maanaam man xamoon naa ne du ma du ma du ma fa ne maanaam même moment bi moment bi moment bi ma koy def la la la la la ma leeroon ne du du ma ko matal. voilà am na ñoo xamante ne bu ñuy bu ñu su suñuy maanaam affaire bi euh, euh, euh, ci ay form yu wuute lay lay amee même tey nit koo xamante ne tey par exemple dafay dafa dafa dafa dafa yàgg par exemple saa yu diggee def ko saa yu saa yu joxe rendez-vous ñëw heure ak yooyu même kooku moom ci boppam dina ko gis ci yenn jamono yi moment yoo xamante ne day gis ne visiblement heure bii nii mënta yegg à l'heure mais tout le temps dana am benn affaire daal buy xew rek ba mu yegg si à l'heure circonstance boo xamante ne daal moom ci boppam sax du comprendre parfois sax day jël bus bi wala tram bi maanaam visiblement dafa war a nekk en retard mais affaire bi daal day dawee noo xam ne moom daal bu yegsee dana gis ne affaire bi moom yegsi na à l'heure wala mu dem ba ci yoon bi rek taseeg benn waay bu bu yor otoom rek ne ko saway dugal ñu dem loolu yóbbaale ko affaire bi gën a gaaw ak yu mel noonu parce que dafa tàmm di ñëw di di def saa yu joxee rendez-vous ñëw heure contrairement ak ki ci des parfois da ngay gis koo xamante ne dafa tàmm saa yu ñëwee day tardé saa yu ne mais da ngay gis parfois day teel a génn 30 minutes avant mais circonstances yi mooy demee noo xam ne tram bi yéex a ñëw wala métro bi paan wala yooyu maanaam ba mu ñëw en retard parce que dafa tàmmoon saa yu nekk day tardé. <laughs> dafa tàmmoon saa yi la day tar maanaam comme quoi jikko ji ngay yor nii day am ay effet sax même ci sa vie courante waaw voilà bi ci des nag moom mooy. loolu jamono ji ñëpp doon wax dëgg yëpp kon àdduna dina neex. waaw neex moom non parce ñàkk wax dëgg li ci problème. mooy da dul mën a da nga ko dul mooy ne dafa bokk ci problème yi mooy doo mën a wóolu nit ki. parce que doo xam kañ lay wax dëgg ak kañ la ko dul wax maanaam même bu dee c'est circonstanciel maanaam koo xam ne day wax lu dul dëgg circon de manière circonstancielle waxuma ki ko tàmbalee. ki koy def rek de manière circonstancielle yow doo xam kañ lay wax dëgg ak kañ la ko dul wax beneen bi ci res mooy doo ko mën a conseiller ci dara parce que bu ñëwee di la présenter kaawam wala kiiwam pour nga jox ko ay conseil yow sa problème fi muy nekk mooy est-ce que ni mu la waxee mbir mi est-ce que dëgg dëgg nii la demee ba nga mën ko conseiller conseil bu baax ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu avocat yi xam nañ ci dara ah Maître Ndiaye nekkoon dina ko dina ko kii nga xamante ne da ngay ñëw client bi day ñëw di wax ah, day day ñëw wax a wax a wax a wax a wax ba nga ni loolu avocat yi tous les jours dañuy rencontrer problème boobu dañuy dem ba tribunal di découvrir ci seen client yi ay mbir yoo xamante ne <laughs> maanaam léegi seen plan wu yëpp day yàqu ñu war a reprendre à zéro xool nag ci saa si nan lañ war a bricoler benn affaire pour client bi génn ci ko te il suffisait que rek client bi waxoon leen dëgg dès le départ mu jeex. si maanaam yooyu maanaam ñàkk wax dëgg yooyu tamit beneen problème la ci ak yeneen ak yeneen yu dul jeex ak sécurité bi mu indi sécurité bi mu indi. tey boo xoolee imagine dëkk boo xamante ne tey mënoo faa eh, parce que mënoo faa investir pourquoi parce que tout simplement nit ñi duñu wax dëgg maanaam tey bu ma jëlee yor naa gaa yor yor naa gaa sama cent mille euros yu ma war a investir wala sama un million d'euros mais problème bi ma am mooy su ma ko joxee gaa yi ne ma non affaire bi day dox gis nga boo defee lii kii nii maanaam ñooñu su ma leen ko joxee après fi muy mujj. mooy ne damay jékki-jékki un mois après gis ne la ma joxewoon lépp ñàkk naa ko si noonu lay demee un mois après rek nga commencé gis ne ah la nga jox ñàkk nga ko voilà voilà soo jëlee soo jëlee si ay ay ay ay yére ah ay tissus yu bare bare bare jox tailleur bi waaw boo ko ñëwee boo ñëwee saa ay daggit nga fay fekk wala wala boog ñu la non c'est que danga sa tissu yi yàq nga ko wala nga jël bois dem fekk indi ne damaa bëgg ñu defaral ma ay ay ay ay euh, yi nangam nangam boo ñëwee gis ne bois yi soit jaay nañ ko wala. ah wala matatul wala def nañ ko lii wala def nañ ko lala soo jëndee say saaku ciment say say kii indi teg damaa bëgg ñu tabaxal ma joxe xaalis def lépp ñu ne la dans cinq mois tabax bi dana pare dans six mois nga yegg gis ne ñu ngi doog a tàmbali wala ciment bi nee nañ taw na wala lii jël nañ ko yóbbu nañ ko fële wala dafa amoon ñu fi jaaroon sàcc nañ ko wala nangam la maanaam daañu la wax a wax a wax ba wër la ni génn nañ ci mais eh, dëkk bu mel noonu nan la fa nit ñi di mën a wóoloo di financer nan la économie bi di relever wu. du mën a ne maanaam loolu moom moo tax <laughs> ah si <laughs> mënoo responsabiliser kenn ci benn poste faaw nga ne faaw nga toog di jàkkaarloo mbir yi looy liggéey lu ne faaw nga toog yow jàkkaarloo mbir yi maanaam mooy foog nga am manque ak gagner ci ginnaaw c'est-à-dire que yow la xaalis ba nga waroon a gagner fële da ngay perte ko pour ñëw toog di jàkkaarloo kii liggéey mbir mi parce que su ko soo ak moom. moom moom moom mooy sa alal da koo maye yaa ko saraxe yaa ko saraxeel sa bopp loo fas yéenee saraxe rek bul ko investir te néewoo fa réew mu mel noonu nan lay avancer économiquement maanaam loolu bokk na ci problème wu saa di wax maanaam ñàkk wax dëgg ak ñàkk doxal doxal yooyu maanaam ji koy naa fekk daal mais nag ànd ak yooyu li naan naa fekk ñun. ak naafeq bi nga xam ne moom lañ daan wax jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam wuute na parce que jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñañ daan wax naafeq loolu comme li imam Malik wax rahimahullah ñoom zindiq lañ koy wax zindiq la ñuy wax ñun naafeq boobu mooy mooy mooy mooy manichéiste mooy koo xamante ne day nekk danaan maanaam moom day présenter wu comme état nitu diine di solo comme ni nitu diine yi di solo di toog même jotaay yi ñuy toog di utiliser même wax même terme même façon waxin yi mais ànd ak loolu yépp lépp lu yàq diine ji ci loola lay dox. loolu moom mooy ñoom na ma jamono yëpp ñoom ñooñu lañ daan wax naa fekk ce qui fait que day naqaree détecté ki nga xam ne mooy njiitu naa fekk Abdullah ibn Ubay mu Salul nga xamante ne li mu daan def mooy euh, même pour rek benn seen tey bu bu saa yu xutba yenn saa salaam saa yu daan xutba su première su su ñëwee toog rek day daal di jóg te moom kilifa bu a moom lañ bëggoon a def buur bi ci la yenn saa salaam a ñëw am nga nga gis ne kilifa bu mag la fa day jóg ne gaa yi yéen am chance kii leen yàlla tàggatal gën ji mu nga xamante ne fi mu tollu mi ngi nii jàppale leen lu mu taxaw taxaw leen ci lu mu dig leen topp leen lu mu tere ba mais ànd ak loolu yëpp muy def discours boobu muy tëral yëpp maanaam ci biti nii nekk kilifa ba pare jiite ay mbooloo jullit parce que loolu aspect la bu ñu warul a fàtte. am na ci biir jullit ñi ñoo xamante ne dañoo jàpp ne ku baax la ba fi mu toll maanaam moom ci moom maanaam mbooloo lañ ne ànd ak loolu yëpp. lépp lu yàq diine l'islam lu koy yàqal rek moom moo ko doon créé maanaam ñoom loolu lañ ñu wax naa loolu lañ daan wax naa fekk du ñun yii ñu xam loolu ñoom bon am na ba léegi am na gaa yaa ngi koy def mais ngir rek expliquer ne ñoom li ñuy wax naa fekk ak ñun li ñuy wax naa fekk ba tey des na ñooñu nag la alxuraan ne ñoom ñooy nekk ci suufa suuf mooy buñ deewee ci loola waaye su soobee yàlla nag bala ñoo dee daf leen di delloosi su taaballaahu alayhim yàlla daf leen di delloosi moo tax mu ne aw yatuuba alayhim insha wala bokk mu delloosi leen ngir ñu tuub su ko soobee boobaa daal gis ne ne yàlla mës te deñ te du deñ di nekk koo xam te ne jéggalaakoon la te ku yaatu yërmande la